waaw dañoo anesthésier seen xel yi waliyadu billah aadana allahu min alxuruur yàlla nañu borom bi musol ci góor kon kaanat banu israil tasuusuhum al anbiya ñooñu yonent yi lañ alors que ñii nii duñu yonent te ci banu israil dañ saa bari woon moom la yonent saa saa ne bokk nekkoon na ci ñoom ay góor yoo xam ne yukallamuun borom bi da doon wax ak ñoom di leen yenki wala ay xeetu xam-xam min ghayri an yakunu anbiya te ñooñ nekk noon ay yonent te loolu tekkiwul na bu fi yonent yi nekkoon ñoom doonuñu woon am si te li koy gën a wane mooy Seydina Omar mu ngi woon ci biir xeet wi te yeneen saa saa ma ngi fi moo taxoon lu bari mu doon dëppook Alquran mu wax leen na Alquran ñëw wax laa même chose ndax xam-xam yooyu foofu la ko boroom bi suub voilà ci foofu la ko jëlee waaw lépp di xeetu di xeetu di di xam-xamu yonent bi alayhi salaam waaw kay kon nag mu ngi noonu ko wax tekkiwul ne voilà ñooñu ça veut dire que ñooñu en fait bu fi yonent yi newul woon waa banu Israël diggante ba fa yonent newul ci la borom bi di indi ni non dane kaanat banu Israël tasuusuhumul anbiya ñoom daanaka bu wob yonent demoon beneen dikk waaw bu demoon beneen dikk mais teewul woon ñu mel nii ñu ngi woon seen biir waaw amoon na ñoo xam ne ñu mel nii lañu woon nekkoon seen biir waaw mu ne nag fa in yakun min ummati minhum ahadun fa umaru loolu waxoon nañ bu doon ne sama xeet bii du ci nekk lu dul kenn kes kon umar lay doon radiyallahu taala anhu léegi kon imaamul Buxaari yi riwaayam baa ngoog ñaari nga xam noonu la ci al imaamu kanti al imaamu muslimu wa abu huseyni moom imaamul dana war a waahu muslim min riwaayati Aisha léegi nañu xool réew boobu est-ce que moom doon ko solo ñu ne la non al imaamu ahmadu ibnu muhammad di sëriñam solo woon na ko lu jiitu ah waaye tamit al imaamu taalibim imaamu tirmidi abu isa muhammad ibnu isa ibnu sawrata tirmidi rahimahullah solo woon na al imaamu muslim mu ngi ko di kitaabu fadaa'il as-sahaabati radiyallahu anhum baabun min fadaa'ili Umar radiyallahu ta'ala anhu mu ne haddathanii Abu Tahir Ahmad ibn Amr ibn Sarh mu ne nekk na suñu sëriñ di Abu Tahir di Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh al-Qurashi al-Umawi Abu Tahir al-Misri rahimahullahu ta'ala gane àddina 170 génn àddina lan 100 non 200 250 rahmatullahi alayhi al-Misri qaala lii tàllal waa Misra qaala mu ne haddathana Abdullah ibn Wahb mu nekk leen nettali ma Abdullah ibn Wahb Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawla Abu Muhammad gane àddina 125 génn àddina 197 di Maliki bu mag rahimahullah moom nag Ibn Wahb gaa yi dañ naan mais Ibn Wahb mi tàllale bii nii gaa yi dafa jaar ci Abu Hurayra moom nag da ko woon di mu jaar ci Abu Sayyidatu Aïsha loolu imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ngi koy tuddu boo demee ci al-Fath an Ibrahim ya ibnu Wahb jël ko an Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim gis nañ ko sànq ci càllale imam al-Bukhari rahimahullah an abihi Sa'd mu jël ko ci baayam bi Sa'd ibn Ibrahim an abi Salama mu jël ko moom ci Abu Salama comme niñ gis sànq mooy même càllale après sukk fii mu ne an Aïcha mu jël ko nag ci sayyidatu Aïcha waaw moo tax al imam ad-Daraqutni moo na imaam al-kii al al al al al al al-kii an-Nawawi ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim mu ne nag lii nii ne sanad bi bokk na ci imaam ad-Daaraqutni daal di dab dabaatal imaam Muslim mu ne lii li siiw ci càllale bi du Sayyid du Sayyid du Ibrahim ibn Sa'd mu jëla ko ci baayam mu jëla ko ci Abu Salama bi siiw loolu la mu ne balaghani anna Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa akhrajahu al-Bukhaari min tariiqi Euh, min min hada tariq yoon bi an abi salama an abi hurayra foofu loolu la quoi euh, euh, ki même ki al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a mu ngi doon wax ne kaza qaala an abi hurayra parce que hadith bi mooy boo ñëwee ba ci abu salama est ce que ci abu hurayra la wala ci sayyidatu aisha imam al-Kine al-Hafiz ibn Hajar ne kaza qala ashabu Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim an Abdurrahman ibn Awf an abi an abi Salama mu jëla ko Seydina Abu Hurayra mu ne waaye xaalafa ibn Wahb comme niñ ko gis imam Muslim mu ne imam mooy euh, euh, àndandoo Ibrahim ibn Sa'd yi ñoom nii lañ ko solowee ci càllale bi mu dem ci Abu Salama moom mu jëla ko ci Abu Hurayra waaye ibn Wahb moom dafa wuteek ñoom moom Abu Salama jële ko ci keneen muy Sayyidatu Aisha radiyallahu anha waaw moo tax mu ne qaala Abu Mas'ud mu ne Abu Mas'ud nee na rahimahullah laa a'lamu ahadan taaba ibn Wahb ala hada man gisuma kenn koo xam ne topp na ab ibn Wahb ci lim ne lii ci sayyidatu Aisha la jaar hadis bi contrairement ak ñeneen ñu wax ne Abu Hurayra mu ne wal ma'ruf li ñu xam mooy Ibrahim ibn Sa'd fi mu jaar hadis bi ba ci Abu Salama ci Abu Hurayra laa an Aisha jógewul ci sayyidatu Aisha waaw mu ne te lool Zakariya ibn Abi Zaida topp na ko moom la it mooy ñaari waaye imaam kii abu abu abdillah al-Bukhari yi gis nañ leen bu ci nekk ibn abi zaida bi mu ko jëlee moom it ci fan la ci abu hurayra mu ne moom topp na fële kon nag bu ko defee mooy euh, affaire bi est-ce que kon ñoom dañoo bëgg a wax ne euh, kii daa jàpp ne imaam ibn Wahb est-ce juumul voilà <laughs> hein kon nag mu ngi noonu quoi waaye nag imaam kii ne mu ne wa qaala Muhammad ibn Ajlan mu ne waa santa Muhammad ibn Ajlan moom da ko jëlaan Sa'd ibn Ibrahim an Abi Salama an Aisha moom dafa dëppook Ibn Wahb moom da koo jële ci Sa'd ibn Ibrahim mu jëloog ci Abu Salama Abu Salama rahmatullah ala al-jami' jëloog Sayyidatu Aisha mu ne lool akhrajahu Muslim wa Tirmidhi wa Nasa'i mu ne lool imaam euh, Muslim imaam at-Tirmidhi euh, wa Nasa'i solo nañu mu ne qaala Abu Muslim mu ne Abu Abu Mas'ud bi ñu wax sànq mu ne nee na rahimahullah wa huwa mashhurun an Ibn Ajlan waaw mu ne lool nag lu siiw la ci abu euh, ci ibnu ajlan mu ne fa ka anna aba salama sami'ahu min aisha wa min abi hurayra jami'an kon nag au final bon loolu sax euh, day mel ni kon finalement que ne euh, abu salama hadis bi da ko jële ci ñaari saxaaba da ko dégg ci sayyidatu aisha dégg ko sayyidina abu hurayra radiyallahu anil jami' loolu mooy sax lu dëgg loolu la waaw hmm? ah, loolu lu am am kon loolu mooy kon loolu du njuumte ah yém <laughs> juumul <laughs> léegi bu ñu dikkaatee kon al imaamu fi hadis imam muslim kon ibn wahb an ibrahim ibn sa'd an abi sa'd ibn ibrahim an abi salama an aishata radiyallahu anil jami anha an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu kaana yaqul mu ne saa sa nekkoon na di wax naan qad kaana nekkoon na ci xeet yi leen jiitu woon ñoo xam nañ leen doon wax ak ñoom ah, fa in yakun bu nekkul fii ummati ci sama xeet minhum ahad lu dul kenn fa innahu fa inna Umar ibn al-Khattab minhum kon imaam euh, Seydina Umar ibn al-Khattab ci ñoom lay bokk mu ne qaala ibn Wahb al imaam ibn Wahb nag nee na tafsiru muhaddathun mulhamun lii la imaam at-Tirmidhi an-Nawawi doon wax ne ci seen riwaay yooyu mu ne qaala ibn Wahb muhaddathun ay mulhamun mooy ñi nga xam ne ñooñu muhaddathun ñi ngay waxtaan am ñuy wax ak ñoom mooy ñi nga xam ne dañ leen di yénkool xam-xam après mu ne qaala mooy beneen tàllale bi Abu Mas'ud bi doon wax sànq te imaam Ibn uh, Abu Ibn Hajar doon toxal yoo xam mu ne imaam Muslim teg ci ne haddathana Qutayba beneen tàllale Qutayba ibn Sa'id ibn Tarif ah Qutayba ibn Sa'id ibn Tarif ibn Abdillah Abu Raja al-Balkhi baghlani gane àddina 148 génn àddina 248 240 ah, non 148 génnaan 240 pas 100 240 rahmatullahi alayhi qala haddathana Layth muy Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi Abul Harith al-Misri gane àddina quatre-vingt-quatorze génn àddina cent soixante-quinze euh, rahmatullah mu ne xaa taxawal mu indi la beneen sàllala wa haddathana Amrun an-Naqid mu ne dane ta ñenol ba léegi Amrun an-Naqid de Amr ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Sabur Abu Usman al-Baghdadi an-Naqid génn àddina li nga xam ne mooy deux cent trente et un rahmatullah alayhi wa Zuhayr ibn Harb ak sama benn di Abu Khaysama Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaysama al-Baghdadi an-Nasa'i al-Baghdadi yu gane àddina 160 génn àddina 232 rahmatullah alayhi moom dafa ak taran Zuhayr wa imam Muslim min jële ci Zuhayr ibn Harb waxoon nañ la ko da hadis moom <laughs> qaala mu ne haddathana Ibn Uyayna ñettali ñoom ñaar ñëpp ñu ne mooy al-Layth ak Euh, non non non Lays euh, moo magoon noo yey na Aqra qarinam la waaye ab mu lay mu ne léegi mu ne ñoom ñaar mooy euh, Amru ibn Naqid Zuhayr Harb ñoom ñaar ñoo ne qaala haddathana ibn Uyaynata moom nettal ne mooy mooy kitaab lool ak Lays ndax xaritu seen xarit ak imaamu Malik ibn Uyayna muy Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali al-Kufi al-Makki gane àddina 107 Euh, quatre-vingt-dix-huit rahmatullahi alayhi kilahuma mooy kan Layth ak Ibn Uyayna ku nekk ci ñoom ñaar an Ibn Ajlan mooy Muhammad ibn Ajlan al-Qurashi wal-Madani Abu Abdillah génn na àddina cent quarante-huit voilà rahmatullah alayhi léegi moom nii an Sa'd ibn Ibrahim bi hada al-isnad mooy la Sa'd ibn Ibrahim mu jël ko ci an Abi Salama an Aisha moom la la doon wax ne loolu lu siiw la ci Ibn Ajlan la euh, kii doon wax Abu Mas'ud kon hadis bi nii la ko imaamu Muslimu Abul Husayn daal di indi kon nga gis ñaari càllale yin ci indi yooyu yëpp ci loolu la comme lii la moo tax maa ba fii riwaayati na kon loolu walillahi alhamdu wal minna kon ginnaaw lii nag taxrij bi <laughs> bon lenn li gisaal nañ ko mooy léegi muhaddasuun nañ ñëw ci muhaddasuun d'abord laqad kaana fii man kaana qablakum min al umam muhaddathun waa muhaddathun lu may tekki lu maa tekki hmm? moo lu maa tekki al imaam al haafid Hajar mu ne waxtulifa fii ta'wiili waaw moo bi fathi daali jamu muhaddath muhaddathun mu ne da ngay fataax daal bi maska kaw bu wax muhdi wala muhaddi muhaddathun mu ne waxtu li fa boroom xam-xam yi de wute nañ fii ta'wil yi nan lañ koy gëndale nan lañ koy interpréter fa qiila mulham am ñowe mooy comme Ibnu Wahb li mu wax mooy ko dañ koy yénk walay xeetu xam-xam xaalawul aksar lépp lii la ñu wax xaalu almuhdas almuhaddas hmm, bi bil fath huwa ar-rajulu as-sadiqu dhann mooy góor gi nga xam ne dafa dëggu ak njort lépp lu mu njort daanaka lu mu njort noonu la mel te Seydina Omar noonu la meloon loolu la doon jox naan sama baay doonul woon ne lii jàpp naa ne lii la lu dul ne loolu mu jàpp ne jàpp naa noonu la demee mooy bi mu kii doon wax waaja rek mu romb mu naan ko eh, kaay mu ñu mu ne ko yow mi soit njabarkat nga doon wala yow yaa doon gérer seen temple yi te jaahiliya laa fa ñuy def seen xërëm yi waa ji xaw a mer ah, saaba la <laughs> ko waaw wax nga dëgg <laughs> ah, yaa julaas waaw <laughs> ah. rajulun fasih ah yaqulu la ilaha woobu la woon Seydina Omar euh, bi mu gisee waa ji da dana ko kaay dana wool leen ma waa ji <laughs> wo wool leen ma waa ji di romb wool leen ma ku mu ñëw mën a ko yow mii dëggal ma ñaari mbir am ñaari mbir am <laughs> ñaara am soit laqad axta zanni aw inna hada ala diini fil jahl soit bu sama njortu foosowul yow soit ngaa nekk seen diine jaahiliya ji aw laqad kaana kaahina wala yow mi yànnee woon seen njabarkat bu rëy bi nga xam ne yaa leen doon xoolal mbir yi woolal leen ma waa ji ñu woo ko <laughs> léegi nag ci la ko doon wax ne ko waa ji bon mu ne ko léegi wa damay damay dogu ci yow illaa axbartani loolu nga wax ma dëgg ko wax waa ji ne ko kuntu kaahinahum fi jaahiliya man maa ne woon seen njabarkat mu ne ko léegi yow lan lu gën yéeme loo dégg sa jinne xam ne moo la doon informé lan nga dégg mu wax mu ne benn bés dama doon nelaw ci marché bi waaw xam nga ñoom ñooy def yooyu ko wax njabarkat yi lu nekk yëfu salte yu nekk la ñuy ko wax waaw mu ne am sama jinne bi may bu jigéen bi may wax ay mbir daal di ñëw ma xam ci kàddoom ma xam ne kii dafa tiit waaw mu ne ma xanaa gisoo jinne yi ak ni nga xam ne noonu lañu euh, seen bopp yi ëlëmoo ëlëmu nañ waaw alam tara al jinna wa iblasaha wa ya'saha min ba'di inkasiha gis nga ñoom ni ñuy waxe moo tax ñi narkat lii lay waxe é yow moomo ala fekkee foofu di nga xam na maa raw <laughs> la waaja waxoon <laughs> waaja waaja waaja waaja caaxaankat la quoi mooy ñoom seen wax yi day rime day rime ngir impressionner gaa yi waa bon fële ca maison parti socialiste la woon boobu eh, yàgg na ñu <laughs> ngi dem collège fële ca point e <laughs> ca <laughs> euh, collège euh, Cheikh Fadilu Mouhamadul Fadil Mbacké bu point e waaye ne ñuy romb rek benn benn njabarkat boo xam ne day font quoi nekk foofu mooy caisse caisse de sécurité sociale am moom maison parc sociale si ñoo jàkkaar foofu nag la la def ëpp géew gaa géewal ko ñuy jàngi romb fa ay côté une heure deux gis gaa yi wër ko ñu taxaw tuuti xool bee kii waaj a nekk fa ndax ab luxuskat la am njabarkat di kii di njabar rek yi bëgg rek gaa yi ba pare laaj gaa yi xaalis bu ngeen ma joxee lii naa leen ko defal jël benn këyitu euh, xobu garab nañ jox ko après mu ñëw di def ci loxo bi naan no man euh, njëgu attaay rek laa bëgg mbir mi génn muy muy di yëngal loxo bi di ko di ko di ko yëngal di ko yëngal di ko yëngal di ko yëngal ba mu nekk billet mille francs léegi mu am ñu baal nag nga leen gis nga ni ma def nii waaw deux cent cinquante rek ku nekk na joxe deux cent cinquante après ma defal ko daal mais gis nga gaay bañ joxe gaay yi ñu joxe woon sawaay après yeneen i wax la ubbi waaw nekk fa sax mel ni ku fàtte mbir yi di wax yeneen man ne yéen lekk na seen xaalis léegi nag comme que dañoo doon jàngi wenn <laughs> mbokk ne gars yi eh, waaye dañ leen def dañuy tardé léegi nag waa ji rek dégg comme que waa ji mer léegi bi naan nañ leen dem dañuy tardé moo bëggul ku naan gars yi nañ leen dem ko mu naan ne é yow muy wax ci gannaaw bu ma la buusoo di nga xam ne maa raw bu jaanu ñànguur <laughs> ma ne waaye yow yaa di caaxaankat kii di caaxaankat nañ leen dem <laughs> waaye noonu noonu la ñuy waxe quoi di jéem a di di di di impressionné waaye saa dem nañ dem dem kii day wax lu ko soob voilà <laughs> <laughs> mooy kii alam taral jinna wa iblasaha wa ya'saha min ba'di kaasiha wa luhuqaha bil qilaas wa akhlaasiha <laughs> gis nga wax yi mooy ñoom foo dem nag noonu la ñuy waxe ngir kuhaan yi caaxaankat yi bëgg a nit ñi waaw léegi bon doon wax jinne yi dañ mooy ba yeneen saasam di door a kii rek <laughs> waaw yaa jalih amrun najih rajulun fasih yaqulu laa ilaha illa ant waaw <laughs> waaw kon loolu euh, loolu Seydina Omar loolu lépp day wane ni nga xam ne noonu la ko borom bi alhamdulillah waaw mela la woon doorul woon dégg dara ba lu ma sax inni la adunnuhu kada illa kana kama yadunnu waaw lool la Seydina Ibn Umar hadis mu ngi sa Imaam ne saa bàyyi Umar masula nekk doon wax dara naan lii yaakaar naa nii la demee loolu ne mbir ma nam ko waxe noonu lay demee am ñu ne nag loolu mooy muhaddas voilà mooy koo xamante ne nii ar-rajulu as-sadiqu adh-dhann waaw nga xam wa huwa min ulqiya fi man man ulqiya fi ru'ihi na ah, ma inna malakar inna euh, al-Qudsi la al-Qudsi in am na nu koy ren saa saam xadis boo xam lan la ko waxe woon nafaxa fi ruu'in annahu laa lan tamuuta nafsun illaa an tastakmila rizqahaa allah inna ruuhal qudus voilà <laughs> waaw waaw waaw waaw barki yàlla la wax moo tax euh, euh, njëkkante sa wërsëg loolu na ngay yàqal sa woppu kese waaye eh, mooy li wolof yi di wax rek waaw mooy eh, eh, mara naan warulaa naan loo puutit quoi waaw waaw mooy mara naan warulaa taxa naanum puutit yoneen saa sallam ne inna ruuxal qudus yi ar moo ëpp sama biir mooy xam-xam boo xam ne Seydina Jibril la ko boroom bi jox ngir mu yenkowal ko nee ko hein mu ne këne kenn benn bakkan du génn na lu dul mu matal wërsëgëm bi ko yàlla de yakkaloon ndabu wërsëgëm bi fokk mu jeex waaw ku sa wërsëg jeexagul manoon koo dee na bu xaabakat maaman yi mënu tus yépp dajaloo mànkoo ne dañ lay faat dañuy kàcc waaw ay kàccmaan international lañ dara lañ la mënalul waaw dërë dërë dërë dërë dërë dañuy sonal seen bopp képp waaw di lakkal seen bopp waaw kon nag mu ngi noon am ñu ne lool moo loolu la lool eh, nga xamante ne lu ñuy sànni ci biiram la ci xolam mu jóge min qibalil malayil a'la fa yakunu kalladhi haddathahu ghayruhu ghayruhu bi yoo xam ne xam-xam yi mu koy sottil ci xol bi ci an naf an al malawul ala ut assemblée ba lay jóge yoo xam ne day mel ni daa am koy ki koy kalladi haddathahu ghayru mel ni ki leenay wax bihi ci lool mu ne te lii moom jazama abu ahmad al askari al imam abu ahmad al askari ci lii la jogu dogu mu ne wa am na beneen wax ñu ne man yajri as-sawaab ala lisaanihi min ghayri qasd mooy koo xam ne làmmiñam li jub dëgg mooy génne ci làmmiñam même bu ko même bu ci jubluwul dëgg mooy génne ci làmmiñam waaw moom dañ koo borom bi da ko bind loo xam ne làmmiñ wi manul lu dul dëgg kese ci génne waaw mu ne waqiila mukallam ay takal tukallimul malaaka am nañu ne mukallamuna yukallamuna min ghayri an yakunu anbiya muhaddas bi am ñu ne ñooñu mooy ñi nga xam malaaka yi dañuy wax ak ñoom bi ghayri nubuwa waaye nag bi ñuy yonent alayhi salaatu wa mu ne wa hada imam al-Hafiz ibn Hajar mu ne lii warada min hadith Abi Sa'id al-Khudri mu ne nettali gi nag firi bi rot na ci hadith Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu marfu'an lu mu yëkkati ba yoleen saa sa mu ne kàddu yi lii la wa lafzu qiila la yasur ya Rasulullah wa kayfa yuhaddath bi mu ne am na ñoo xam ne ah laqad kaana fii ma qablakum min al-umami naasun muhaddathun fa in yakun fi ummati ahadun fa innahu Umar ñu ne ko waaye yoleen saa salam waa kooku ñooñu nan lañ leen di nan la ñuy wax ak ñoom wa kayfa yuhaddas qaala tatakallamu al malaa'ika ala lisaani mu ne malaaka yi ñooy wax ci lan nañu mu ne loolu rawaynaahu soloo nañ ko fii fawaa'idil jawhari soloo nañ ko ci suñu euh, téere soosu ngëneelu yi njariñ yi bokk njariñ yi nga xam ne al jawhari yi moom la dajale wa hakaahu al qaabisi mu ne al imaam al soloo na ko aaxaroon ñeneen mu ne wayu ay yidu hu li koy euh, dëgëral ma sabata fi riwaayatil mu'allaqa ci riwaaya bi nga xam ne nañ ko ta'liq mu ne waaye yahtamilu ah, day yenu raddahu ila al maana waaye mën na dellu tamit ci maanaa bu njëkk ba ay tukallimu fi nafsi mooy loo xam ne ci ruuhu am ci biiram la koy sotti ci xolam ci dënnam lay xam-xam yooyu lañ koy sotti wa in lam yara malakan même bu dee mukallaman gisul mukalliman kiy wax ak moom gisu ko fi haqiqa fa yarji'u ila al loolu dellu ci al ilham rek voilà mu ne wa fassarahu ibnu tiin bi tafarrus waaw imam ibnu tiin nag rahimahullah moom mooy firaasa mooy li naan firaasatul mu'min waaw nga xam ne yeneen saasam doon wax ne bu jamono yi waaj di feewu jamono daanaka firaasatul mu'min daanaka du xaw a ne nekk lu dul lu mu gis dëgg lay doon waaw firaasa mooy haute intuition mooy intuition bu nit ki am loolu la ko français di wax mooy jàpp naa ne lii la xam nga niroo nag li man je pense que affaire bi yaakaar naa li ëpp kii après yow la nga koy koo noonu même boo ko waxul sax loolu mbir mi demee noonu voilà moo tax yeneen saa sam doon wax moytandu ko leen firaasatul mu'min ndax moom day gise ci leeru borom bi wa ta'ala waaw kon nag euh, euh, euh, mu ne wa waqa'a fi musnad al-Humaydi mu ne oh, rot na ci musnad al-Humaydi rahimahullah aqba hadith Aisha ginnaaw al-muhaddath al-mulham moom la nañ sànq moom mooy imaam nu wax bu waxoon al-muhaddath mooy ñoom dañ koy yénk wala xeetu xam-xam ah. almulham bi sawaab alladhi yulqa ala fii mooy ñoom dañ koy yénkiwal dëgg gi nga xam ne ci làmmiñam hmm? la ñuy sànni ci làmmiñam moo ne ñëw na ci riwaa imam lu wax ba gisoon nañ ko mulhamun la la ko tekkee ah te mooy waa ji lépp day jub ay waxam ay mbiram day jub bi ghayri nabwa de nubuwa nubuwa te nekkul yonent waaw mu ne ñëw na wa fii riwaay ci Tirmidhi an ba'd ashab Ibn Uyayna mu ne ñëw na nag ci riwaay imam Ibn Tirmidhi xam nga wax nañ la ne solo na ci riwaay Ibn Uyayna dana muhaddathun yaani mufhamun ñoo xam ne dañ leen di mufhamun dañ leen di nandal ay mbir xamal leen ay xeetu xam-xam yoo xam ne compréhension yu kawe yu leen borom bi di may ah kon nag mu ngi noonee waaw kay ah te xam nga yeneen saa saa am na xadiis bu imaamu Tirmidhi solo. bi nga xam ne dane inna allaha ja'ala al-haqqa ala lisaani umar wa qalbihi mu ne yonent bi saar saar ne borom bi def na dëgg ci làmmiñu Seydina Umar ak xolam Allahu akbar kon loolu lu am am solo la kon daal mbir maa ngi noonu wallahu taala alam lool nag wax nañ la ne bu kenn yaakaar ne mbir mi yeneen xeet yi ñëw ko ëppale suñu xeet li mu ëppalee ñële mooy li yeneen saasam xëppalee ñeneen ñi yonent yi alayhi salaatu wassalaam kon nag affaire baa ñoon moo tax ñooñu nag ñooy gis lañ ba léegi te lii lëkkaale mag suñu bunt bi ginnaaw lii mooy karamatu sayna Umar radiyallahu anhu ak ñi nga xam ne ñoom la boroom bi yëkkati ci daraja jooju nga xam ne karama dëgg la mooy dañuy am di wax ak seen boroom eh, eh, dañuy am ay xam-xam yu tukkee ci boroom bi directement te duñu yonent te yonent bay saa saam watu fi même mën na fee nekk comme Seydina Omar radiyallahu anhu waaye même léegi bu dee ñi ci des mooy suñu ginnaawam loolu muy buntu bu rëy rëy bu borom bi ubbil xeet wi nga xam ne amoon na lu jiitu waaye loolu le fait ne jàpp ne amoon na léegi mooy boobu la amoon gaa yi nga xam ne li ñu doon wax jàpp nañ ne wali yu moom mooy bu yàgg ba rek waaye léegi ama déedéet ba léegi am na ñuy dund léegi nii mille quatre cent quarante-sept ci jeexitalu rabiul awal gi ñoo xamante ne noonu la ñeel borom bi da leen di yënk wala ay xeetu xam-xam yoo xamante ne ni ci borom bi la jóge waaw loolu nag waxoon na ni nga koy xame mooy nit ko mooy kan natt ko ci miisaanu shariati miisaanu alquraan wa sunna nan la mel nag alquraan ak sunna <coughs> waaw bu dee dëppoo nag moom xamal ne kii daa bokk ci ñooñu te ko iñaane nga nangul ko li yàlla defal sa mbokku jullit te nga ñaan boo bëggee nga ñaan hunaalika daan Zakariya rabba nga ñaan borom bi boole la ci ñoom waaw ak lu yeneen soxla yoo am moo gën nga nekk fi di iñaan non non allahu alam day allahu alam googu <laughs> waxoo ko ngir allahu alam noonu de mooy pour weddi la wal iyaazu billah ah kon muy karaama gu rëy bu Seydina Omar radiyallahu anhu am am am ak ñi nga xamante ne mooy xeet yonent sallallahu alayhi moom lañ am ci ñi nga xam ne mooy ñu mel nii nga xam ne buntu borom bi di sotti ay xam-xam yu jóge ci borom bi tëjuwul bi yonent sallallahu alayhi bi ñi nga xam ne ci nañ ko denc déedéet waaye day continuer waaw yiw bi day continuer ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw ila yawmil qiyaamati te loolu nag Allah Allah ñoon ci leeru borom bi la ñuy waxe xam-xamu boroom bi tabaraka wa taala la ñuy waxe waaw waaw mu nekk loo xam ne du nekk ay ay ay xam-xam yoo xam ne wax naa la ko doo dem daan naa seeti téere sàngam gis ko boo gisee téere sàngam lañ koy wax lu tuuti la wala lu ñuy junj kese waaw te loolu waaw <laughs> kii apprenti apprenti la ki ko doon loolu da xam ne wuute nañ wallahu taala alam kon bii di ñëw ñu yem ñoonu bii di ñëw ñu gis hadith mille cinq cent cinq muy hadis Seydina Jaabir ibn Samura voilà radiyallahu gisoon nañ ko masoon nañ ko fi tudd ah lo lo lo mook bi ci ñoom ñoo niroo quoi même bu dee bokkul saxaaba bi ñuy wax radiyallahu ta'ala anhuma ku nekk ci ñoom nag bokkoon ci al ashara al mubashirina bil janna comme Seydina Omar mi ñu génn